fa yaqulu al-imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saamini wal ishriin baabu satri awraati almuslimiina wannahyi an ishaa'atihaa li gayri daruura kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañu li nga xam ne moo doon chapitre numéro vingt-sept muy garab gi nga xamante ne nii ci tool bi mooy doon wax ci màggaayu xormaa yi jullit ñeeg leeral seeni xaq ak ñeewante yërmande gi ñu war a am jeexale woon ko xadiisu seydina wa mawlaana abu umaara albara ibn aazib radiyallahu anhuma mu ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam amarana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sab'in wa nahaana an sab'in mu na yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ñoo digal juróom ñaar tere ñu juróom ñaar tey nag ñu war a dugg comme niñ ko waxe woon ci chapitre bu bees garab gu bees ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin muy chapitre numéro vingt-huit garab numéro vingt-huit ñaar fukk ak juróom ñett buntub ñaar fukk ak juróom ñett mu ne satru dañuy wax satru dox sitre awratil muslimin mooy sutural di nëbb ah bañ di dévoiler di wane di wuññi awratil muslimin muy awraay way wommatu yu jullit ñi mooy li nga xamante ne nii borom bi daa digle ñu nang ñu nëbb ko te bëggul mu feeñ waaw loolu mooy awra man na nekk défaut man na nekk loo xam ne it du défaut mooy loo xamante ne nii lu moo tax nit ki eh, buñ naan nit ki muy julli daa war a eh, suturaal boppam nëbbay awraam mooy dafa am ay wàllam ci yaramam yoo xam ne waru la feeñ loolu lii man na cee duggaale mooy gis sa mbokkum jullit moo xam ne gis nga ko am loo gis ci yaramam nga dem di ko wax loo xam ne sa wàllu awra yo waaye fii mooy rawatina yu defu yi mooy yu baaxul yi ngay yi ngay gis mu koy def ak yi nga xamante ne borom bee ko aaye nga xamante ne ci yoon dañ ko waroon a nëbb moo tax ñu koy wax awra yu way ngëm yàlla yi dañ ko waroon a nëbb te waruñ ko woon sax def bu ñëwee ba def ko waruñoo nekk di ko feeñal wan nahi ak tere an ishaatiha waaw di publier loolu lële tere gi ñu tere di ko dévoiler di ko siiwal li gayri darura ci loo xamante ne nii ak loru indi waralu ko mooy nécessité taxut ndax dina nëbbu awraay jullit sa bopp jullit mu def lu dul noonu nga nëbbal ko ko loolu lay wax ne loolu lañ bunt bi loolu lay lay leeral waaw ni nga ko war a defe waaye nag ba mu des ci yenn kaa yoo xamante ne am na foo xam ne nag moom yu yéesam yooyu muy def fokk nga leeral ko ndax boo ko leeralul mu toj dëkk bi boo ko leeralul wax ko ña ko war a faj mu daal di jur lu gën yées loolu le kon nag loolu la mooy darura mooy loo xam ne manula ñàkk nécessité la fokk nga def ko ci kaw noonu kese ngay mën a dévoiler ngay mën a leerale defa boo xam ne kat walla ñaawteef boo xam ne gis nga sa mbokk jullit def ko waaw waaw loolu am na yuñ ci jotoon a gis nit koo xamante ni nii daanaka li ñuy def moom bés bu fi amee kër moom ah daanaka mërsu waa dëkk bi yépp a yàqu waaw mu ngi fi ji jiwoo xam ne bés bu fi saxee ngor day jeex ci dëkk bi day jeex ci réew mi yooyu boo ko gisee mu koy tàmbali amoo naan boo dama koy suturaal déedéet da nga koo war a wax ña nga xam ne ñoom seenu taxaw ci dina arrêté loolu lee balaa bay di weesu mbuus kon nag loolu la tudde bunt bi eh, walillahi alhamdu wal minna mu tàmbalee ko comme ni nga xam ne lool mooy day danam eh, moom al imaam an-Nawawi rahimahullah ndax waxoon nañ la tool yi ñu nekk muy Riyad jardin yi ñi nga xam ne mooy nit ñu sell ña saalihiin ci ñaari mbir kese la composé wu moom la làmboo mooy alquran mooy sunna mooy alquran mooy xadiis yonent mi alayhi salaatu wassalaam mu tàmbalee nag ci bi xam ne mooy bu njëkk bi di alquran mu ne qaala allahu taala inna alladina yuhibbuuna an tashii'a alfaaxishatu fi alladina aamanuu lahum adaabun aliimun fi dunya wal aaxira boroom bi tabaaraka wa taala kon mu ne qaala allahu taala mu ne qaala wax na allahu boroom bi taala mi nga xamante ne moo kaweta kaweem jógawut ci gi waaw mu ne moom boroom boobule de tabaraka wa taala nee na muy wax benn laaya boo xam ne mu ngi ci suuratu nuur mu ngi ci suuratu nuur suñu boroom tabaraka wa mu ne nee na inna alladina gis nga gaa yi nga xam ne yuhibbuuna dañoo sopp lool te bëgg waaw an tashi'a muy siiw alfaaxisatu wax ju ñaaw gi waaw lu ñaaw li njombuteef gi nga xam ne moom lañuy ñuy tuumaalaate wax ju ñaaw jooju te du dëgg bëgg rumeur boobu siiw fi ladina amanu ci way ngëm yàlla yi lahum ñooñu de ñeel na leen azabun mbugal alimun bu tara tara tara tara tara tar fii ci àddina bi gii te wal axira ak al axira lii la ci al indi waaye borom bi teg na ci li jeexal aaya bi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun te borom bi de xam na ñi nga xam ne ñoom ñoo tapi dans waaw nekk ci suuf di ngir lu yées li wax ju ji daal di bu dee bu ñëwee ci wane ne ñoom bañ nañu ko borom bi ne xam naa ne ñoo ñëwee ak ñi nga xam ne ñoo ko bëgg ndax mbiru xol la lool borom bi. moom moo ak am accès ci xolu nit ñi mais pas jaam yi wallahu te borom bi mu xam na bu baax wa antum kantaa yéen nit ñi nag laa ta'lamun xamu ngeen li seen boroom xam waaw waaw kon nag lii la muy aaya dix bi nga xamante ne moo nekk ci suuratu nuur suuratu nuur foofu la na nekk aaya ñaar fukk non fukk ak juróom-ñeent ndax lii boroom bi tabaraka wa taala di wax moo doon ci xaadisatul ifki ah duur bu mag wa nga xam ne l'abominable calomnie ban alhamdulillah naafiq yi daal di woon teg ci deru sayyidatu Aisha radiyallahu anha keroog biñ jógee ghazwatul Muraysiya nga xam ne keroog bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñu convoi bi dem bàyyi ko gannaaw moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha ndax benn caqam bu mu doon seet bu ko buñ ko aaloon euh, ba ni muy ñëwaate nag convoi bi dem bàyyi ko fa mooy xaafila gi mooy àndoon ak yonent bi saa saam ñi ko doon yóbbu ñu dem bàyyi ko fi mu ñëw fekk ne ñépp dem nañ mu nekk foofu di nelaw ba sayyidna Safwan ibn euh, Saf euh, nu mu tuddati Euh, muy euh, euh, Safwan ibn Mu'attil voilà Safwan ibn Mu'attil romb ko fa ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw bi mu ko séenee mu tëdd ne leen mu ne waaw kii lu muy def fii après ci la jóge Sayyidatu Aisha jóg radiyallahu anha mu ngi selal ko gëléemam mu yéeg ci mu wommat ko ba nañuy dugg biir Medina naafiq bu mag bi di Abdallah ibn Ubay daal di wax waxam ju ñaaw jam waxoon ne xam ngeen ne moos maa najaa minha wa maa najat minha waaw ngeen ne kii muccul ci moom te moom it muccul ci moom de waaw daal di tuumaal Sayyidatu Aisha loolu le mu def ay fan yu bari ñu nekk ci di ko kawti kawtee ñoom naafiq yi ba am ñoo xam ne sax ñu sell ay saxaaba yoo xam ne seen rumeur googu ñuy wax ak seen duur woowu ñu doon nar tax na ñoom itam ñu daal di ciy duggaale ba ñu borom bi tabaraka wa taala di wàcce laaya yi ginnaaw gi daldi di setal as-sayyidatu tahira as-siddiqatu bint siddiq radiyallahu taala anha muy sayyidatu Aisha moom lay wax nii nag ne li muy wax lool nag ba bare di leeral jullit ñi yéen lan ngeen waroon a taxawoo sax ci rumeur bu mel noonu boo ñëwee ñu waxal la sa mbokk jullit loo xam ne du lu rafet est ce war a tëb rek gëm ki la ko wax sur parole wax mu wax rek nga gëm ko déedéet waaw leerale leen sa lool loolu taxu ñoo jóg ci la doon waxaale lii nag ba pare ne leen nag borom bi lan moo tax ba ngeen ko déggee waxu ngeen ne ñun moom nekkuñu waruñu ñuy xuus di wax ci loo xamante ne nii amuñu ci benn preuve waaw ma yakunu lana an natakallama bi hada subhanaka hada buhtaanun azim yéen seen position dafa waroon a doon li ngeen waxee lool ngeen ne ngeen tudd seen borom woo ak cellam ñe lii moom buhtaanun aw duur lu azimun gu màgg waaw sa mbokk jullit da ngay dàq tuuma ci moom waaye yàkkamti ñu wax ko leen ma ba nga jël ko nag di ko tas ci whatsapp yeeg instagram yeeg tiktok yeeg fu nekk ak facebook yeeg ah, youtube yeeg fu nekk ak sms yeeg fu nekk ngay partager yoo xamante ne ay kàcc la na la leer na yow mii la borom bi di waxal ci nga bokk mu ne nag ñi nga xam ne nag dañoo bëgg loolu yàkkamte nañ seen mbokku jullit dara dal ko lu du noonu au lieu ñu suturaal ko lu ñu dégg ñu wax leen ko te amuñ ci lu leen leer de waaw ba pare ñu bëgg lu ñaaw lool ñuy waxal seen mbokku jullit daal di siiw bu ko defee deram yàqu ñoom ndax bu deram yàqoo pour ñoom ñoom dañ ciy gañe waaw gain yi lañ ci moom la muy ñàkk di ko perdre ay points ñoom la seeni points di kawe ndax dañuy war ne man bokkuma ak ñoom ñu boroom ne gaa yooyu ñeen na leen mbugal mu tar fii ci àddina wal aaxirat al aaxira moo tax seetal gaa yi mel noonu seet àddina waaw nan la ñuy mujjee waaw moo tax c'est très dangereux surtout suñu jamono ak réseaux sociaux yi waaw gis nga xadiis yii nii nii aaya yii nekk suuratul nuur wallahi képp ku ko doxal ku ne mucc nga waaye ku ne sama yoon newu ci di defal loola neex parce que moo tendance moom la ñépp yi def ngay statuer rek di def ay ay ay duur ay wax yoo xam ne dara leeru la ci waaw yow itam nga toog fee nekk sa ginnaaw clavier wala sa téléphone ah, di commenter rek waaw suba guddi yaa ngi commenter xew-xew yoo xam ne amoo ci dara lu la leer lu dul xii la waxaal yow la dugg li ngay wax parce que gars yi lay informé ginuñoo dëgër ñeneen ñiy weddi naan loolu amul wala ñiy wax le contraire te kenn ci ñoom boo seetee bu baax li nga xamante ne nii moom lañuy ñuy jàppe waxu wóor ci l'islam ci rawatina ci wàllu hadith yow kooku doo jàpp ay waxam nga bëgg a ci waxu ku mel noonu di xuus ci deru sa bokk jullit ak lu man di doon ak poste bu man di am nag moo xam député la daganalu la le fait que la daganalu la ngay wax ci deram lu dul noonu moo xam monsieur le maire la le fait que monsieur le la loolu daganalu la ngay wax ci deram lu dul noonu moo xam monsieur le ministre loolu dagana la ngay wax ci moom loo xamante ne du noonu moo xam monsieur le président la loolu daganalu la ngay wax ci deram loo xamante ne amoo ci preuve talu ñaaw la nga ñëw naan da nga koy diffuser amoo ci droit ñépp ci yow ki nga xam ne gerte caaf lay jaay waa ji nga xamante ne ab uude ci yow jullit ñépp amoo droit di tas ay mbir yoo xamante ne amoo ci benn preuve yenn yi nga am preuve mu leer sax nga xam ne sawaay defu ko woon ngir mu feeñ amoo droit di ko siiwal danga nga koo war a sutural waaw sitru awratil muslimin wa nahyi an isha'atiha tere ñu koy ñu koy siiwal waaw te borom bi lim ci tëkkoon a ko rek ñi bëgg yooyu waaw awraay jullit yi di feeñ rëccee rëcc yi li ñuy def mu koy feeñal fu ne dem foo xam ne fu baax baax kese lañ xame waaji moom gis na ko mu nekk am benn écart bu mu def lu dul noonu mu dem tas ko ci ñooñule suñu boroom ne yow moo mooy ak képp ku ko ko jël ca mbooloo ma dem tasaat ko feneen na leen leer ne lahum ñeel na leen adabun mbugal alimun gu tar ñu châtiment dur fi dunya d'ici bas ici wal axira et dans l'au-delà ak al moom bi nag xam na ñun nag xamul kon loolu la indi laay boobu la indi ginnaaw gi nag mu war a dugg nag kii xadiis yi xadiis yi fii ñeenti xadiis la fa imaam indi ci buntu bi euh, muy beneen wàllu garab gi beneen wàllu tool bi garab gi ñu nekk muy xadiis mu koy tàmbalee xadiisu deux cent quarante ndax xadiis bi ñu génnoon moo doon xadiis deux cent trente-neuf muy ñaar téeméer ah ak ñeent fukk ñaar téeméer ak ñeent fukk deux cent quarante mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la yasturu abdun abdan fi ad-dunya illa satarahu allahu yawma al-qiyamah rawaahu muslim rahimahullahu taala kon xadis bii la njëkkeen bi mu ne wa an abi hurayrata xadis bii mu ngi koy jële ci baayu muus mu ndaw mi sayna abu hurayra abdarrahman ibn sakhr ad-dawsi ci li gën a siiw waaye waxoon nañ la turam dañ cee wute lu bari am ñu ne abd ibn aiz am abd ibn aiz am ñu ne Abd ibn Amir am ñu ne Abdullah ibn Amr am ñu ne sak ah déedéet c'est kii eh, kii la tuddoon euh, Saxr no doomu Saxr ibn euh, ibn Saxr Amir ibn Umayra ñii ne Barir ibn Urshuqa ñii ne Abdu Nuhm la tuddoon ñii ne Abdu Shams la Sayyidina Abu Hurayra euh, tuddoon ñii ne Ubayd ibn Ghunm ñii ne Amr ibn Ghunm ñii ne Amr ibn Amir ñii ne Sa'id ibn al-Harith ñii ne Umayr ibn Amir ibn Abi ibn Dhi Shari ibn Tarif loolu lépp ay wax la waaye li gën a siiw ah mooy eh, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi bokkoon ci la tribu des Daws ah, ah, radiyallahu anhu mu ne an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na laa yasturu mu ne laa yonent bi alei saatu salaam nee na laa yasturu du suturaal abdun laa yasturu llahu no laa yasturu abdun wala abdun mu ne borom bi tabaaraka ah, benn jaam du suturaal abdan beneen jaam ni moom fi dunyaa ci àddina illaa lu dul satarahu llahu borom bi de dina ko suturaal yawmal qiyaamati bisu taxawaay ba mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko muslimun al imam muslim ibn al hajjaj rahimahullah est ce que moom kese ko soloo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad rahimahullah soloo na ko ci musnadu abi zu abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda al imaamu muslim ibn al hajjaj abul husayn mu ngi ko indi ci kitaabul birri was silati wal aadab foofu la ko indi bunt bi nga xam ne baabu bi surah yi def ah, ñi nga xam ne ñooy firi ñoo commentaire sahihu imaamu muslim rahmatullah alayhi baabu bisharati man satara allahu taala aybahu fi dunya mooy buntub kitaabu buntum birri mbaax wasila ak jokk wal aadab ak teggini bunt bi nga xamante ne bishaarati bégte bégal man ka nga xam ne satara allahu taala aybahu borom bi tabaaraka wa taala mi kawete yéegudde kamus ay mbégteeg bon nouvelle ka nga xam ne borom boobu moo suturaal ay ayibam fi dunya ci àddina mooy bu la suturaalee àddina da lay suturaal yawmal qiyaam foofu mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettali nañu suñu sëriñ da Abdallah ibn Muhammad moom mooy ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba loolu la Abu Bakr ibn Abi Shayba turam moo doon Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Kufi al-Wasiti al-asl rahmatullah alayhi qala haddathana Affan moo ko jëlee ci Affan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Uthman al-Baghdadi waaye al-Basri al-Baghdadi rahmatullah alayhi as-Saffar rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Wuhayb mu ne ki ñu nettali mooy Wuhayb di Wuhayb ibn Xaalid ibn Ajlaan al-Baahili Abu Bakr al-Karabisi rahmatullahi alayhi qaala haddathana Suhayl mu ne ki ñu nettali mooy Suhayl di Suhayl ibn Abi Saalih Zakwaan as-Sammaan Abu Yaziid hmm, moom an abiihi mu jël ko ci baayam baayam mooy Abu Saalih eh, as-Sammaan az-Zayyaat mooy Zakwaan eh, la tuddoon Uh, uh, as-Sammaan az-Zayyaat al-Madani rahimahullahu ta'aala an Abii Hurayrata radiyallahu anhu moo ko jëlee Seydina Abu Hurayra saa ad-Dawsi radiyallahu anhu an an-Nabii sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yasurru abdun abdan fi dunyaa illaa satarahu Allahu yawmal qiyaamah nii la ko ëndee lii nii yonent bi alayhi salaatu dem lëkkaalee mag buntu bi leer ma nee na laa yasturu abdun abdan benn jaam du suturaal mbokku jaamam moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam gone la moo xam mag la moo xam dimi paa moo xam paa ci man di doon rek jaam bu suturaal jaam rek hein fi dunyaa fii ci àddina illaa lu dul ne satarahu llahu bi dina ko suturaal yawmal qiyaama bis ndax jaam bu ne fii ci kaw suuf am nga sa yoo xam ne bu ko borom bi wanoon jaam yi jaam yi comme niñ la fi waxoon rek am waccoo lay gënal sa yow moom ñoom ñu gisoon a waccu moo lay gënal ñu lay gis waaw borom bi suturaal la nag ba loolu gisuñu ko ci yow te yaa ngi koy def muy ay ñaaw téef yoo xamante ne nii bu ko wane woon gaa yi génn ci yow waaw fa ñu la teg ak nañu la naweeg nañ lay kiiweeg yépp dañ lay baax non automatiquement dañ lay baax dañ naan kii kii ku ñemee def lii moom la ilaha illallah kenn du la bëgg xam borom bi suturaal la fii nag ci àddina ba yooyu sa yu ñaaw yooyu mu nëbb ko nit ñi gisuñu ko waaw ndax lan dangaa suturaalul jàmm mu ne lu dul ne borom bi dina ko suturaal yawmal qiyaama te suturaal yàlla yawmal qiyaama du yawmal qiyaama lay tàmbalee fii lay tàmbalee da lay suturaal fii ndax am nga yoo bañ mu feeñ te yim lay suturaal ko jëfee ah <laughs> yàlla bi suturaal yawmal foo ko jëfe woon bu dul àddina àddina mooy daaru amama mooy jëfu mooy këru jëf fii la àllaaxira du këru jëfa kenn du dem foofu naan baroom bàyyil ma jaay ma jaamoon wala gaa yi buñ demee. naan naan naan naan borom bi boo ñu delloo woon mu ne déedéet delloo fa jeex na faaku ba ñëw ba yowmal qiyam naan boroom bi boo ñoo delloo woon dañu def euh, amalam ñu def jëf yu yiw mu ne déedéet jeex na jëf mooy fa ngeen ne woon laata ngeen di faatu ba ngeen faatoo la jeex kon lépp lay suturaal yowmal qiyam fii nga ko jëfe woon kon nag mooy borom bi dalaa suturaaloon àddina ba pare kaddu gi loolu lay loolu làpp suturaal sa mbokku ci àddina borom bi dina suturaal yawmal qiyaam mooy sutura googu àddina gii la tàmbali nag mu ngi noonu kon ah, yu kawe la mooy dara lu dul bi da lay fay waaw borom bi da lay lu mel ni li nga jëf da ngaa def lu rafet gis sa mbokku jullit moo xam ne romb nga ko ah. mu def bàkkaar boo xam ne moom leer na la fii bëgguloon mu feeñ nga bàyyi ko mel ni gisoo ko wala sax gis na la nga gis ko mais tuddoo ko kenn nga jàpp ko def ko secret pour yow sa ànd moom te doo ko xoole te doo ko wax fenn te doo dem fenn di ko fa di ko fa siiwal yow boroom bi dina la suturaal yawmal qiyam waaw kon nag mu ngi noonu le waaw kon nag mu ngi noonu ndax la moom li nga li li nga leble rek lu mel noonu lay lay fay waaw léegi nag boo bëggee ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay fay lu rafet ah del del jiw lu rafet hal jazaa'ul ihsaani la borom bi wax al ihsaan hmm? ndax jëf ah ju rafet fayam nekk lu dul lu rafet ah kay di àjjana waaw kon nag mu nga kon hadis bi mu ngi noonu lëkkaaleem ak bunt bi clair na leer na nañ Allahu akbar kon nag